waaye gisoon nañ ñeneen ñoo xamante ne tamit keroog génn nañ àddina keroog gazwatu Uhud ku mel ni ñoom Seydina Amr ibn al-Jamuh radiyallahu anhu wa ardaa ñoom Muxayriq ak Usayrim min bani Abdil Ashhali radiyallahu ta'ala anil jamii ah gisoon nañu li nga xam ne moom la fa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ni mu fa jàmmarloo wek noonu quraychin yi comme niñ ko gisoon ci riwaaye yiñ gisoon këna karoog daal dinay xare ba ni nga xamante ne nii sànni ay flèche tibb suuf sànni ko kuffaaru quraychin yi ak ci xeer yi newoon foofu keroog dafa tiire ay flèche ba li nga xam ne mooy arc bi daal di damm bi nga xam ne ci lay yor flèche yi fim mu koy charger mu daal di mujj damm kom ni nga xamante ne noonu la ñëwee ci riwaaye yoo xam ne tuddoon nañ ko ci jataay biy weesu waaye mu dem ba flèche am yooyu jeex yenn yi mu jëloon ko doon ko jox Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas doon wax sànnil fidaaka abi ummi am na riwaaye bu ne ginnaaw gi ki jëloon affaire yi moo flèche yooyu arc bi moo doon Qataadat ibn Nu'maan taala anhu wa ardaah ñu ne keroog ci lañ ko gaañe ci bëtam boobu bët bi tuuru mu ñëw wax ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wan ko ko mu delloowal ko bët bi nekk bët bi nga xam ne moo gënoon a rafet sax ci yeneen bëtam yi waaye loolu gisoon nañ ko ci ghazwatu uhudin ghazwatu badrin te waxoon nañ la ne am na keroog biñ koy gis ci ghazwatu badrin waxoon nañ la ne am na ñoo xam ne nag ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñu ne xew-xew bii du ghazwatu badr waaye ghazwatu uhud la xewoon waxoon nañ la nag buñ agsee woon ci ghazwatu uhud te defoon nañ booba ca Badr euh, tarjama Seydina Qataada ibn Nu'man waxoon nañ ne bu ñëw ci agsee tey ci Badr duñ ci ñëwaat te duñu ci jaaraat ndax développé woon nañ ko foofale même bu dee ne riwaaya yooyu boo ci jëlee benn par benn wérul waaye ñenn ñi dañ ne Uhud la amoon te ku mel ni as-Saalih shaami raxmatullaahi alayhi moom loolu la dëgëral waaye gisoon nañ na am na ñeneen ñu ne gazwatu badrin la am muy tuurug bëtu qataada ibnu nu'maan radiyallahu taala anhu wa arda tey nag ñu ne woon dañuy gis yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi muy jàmmaarloo kuffaaru qurayshin yooyu ndax gisoon nañ ci riwaaye jataay biy weesu ko ne moom mu kaana aqrabu kaana aqraba min al aduw moo ginoon a nit ñi noon bi te gisoon nañ ne doleen doon woonaan leen ilayya ibaadallah waaye nit ñi di daldi ñii di daw ñii dem jaar nële mu leen naan yaa fulaan yaa fulaan wa fulaan ana rasulullah yéen diw ak diw man maa yonent bi daw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam waaye ñooñu jaar ci daldi rëcci ndax mbir yi taroon na mu desoon fan ak jàmmaarloog ñooñu comme ni ñu ko gisa woon ci xadiisu seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas tam nekk inda al-Xaakim yi naysaabuuri rahmatullaahi bim naan ci la ko almiqdaad ne mu ne dama gis koo xam ne daanaka yéeféer yi dañ koo song boroom xar kanam goo xam ne gu xonq la ma daldi woo dem bay laaj dajeeg miqdaad dem ba koy laaj mu ne ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam ngee mu ngi lay woo léegi nag bi ko ñooñu songee muy flèche am ñu ne ak moom ñoom seydina Talha ibn Ubaydillah ak ñoom abu talha zayd ibn sahlin al ansaari radiyallahu taala an il jamii ah lan la fa recevoir ci ay blessure lan la fa am ci blessure keroog loolu moom la imaam al buxaari raxmatullah aleyhi daldi solo mooy xadiis boo xam ne moom ko jële ci seydina abu hurayra radiyallahu taala anhu wa ardaa imaam al buxaari ci kitaabul magazi mu def baabun maa asaaba annabiyu sallallahu alayhi wasallama min al jiraaxi yowma uhud mu ne baabun lii de buy wax ci maa asaaba annabiyu sallallahu alayhi wasallam bunt la buy traité di wax ci li nga xam ne moo dal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci ay blessure minal jiraaxi yawma Uhudin keroog Uhud mu daal di fay indi moom imaam al Buxaari xadiis boo xam ne mu ngi ko jële ci seydina Abu Hurayra mooy ci yoonam la jaar seydina abu hurayra radiyallahu anhu mu ne qaala rasulullah sallallahu alayhi wa ishtadda ghadabu llahi ala qawmin fa'alu bi nabiyyihi yushiru ila rabaa'iyatihi ishtadda ghadabu llahi ala rajulin yaqtuluhu rasulullah fi sabilillah imaam al buxaari raxmatullah aleyhi xadiis boobu dangay xam ne tamit imaam muslim ibn al xajjaaj al qushayri yu naysaabuuri solo na ko moom it muy xadiis kon boo xam ne muttafaqun alayhi la yonent bi alayhi salaatu kon mu ne ishtadda ghadabu bi nabiyyihi mu ne ishtadda tar na ghadabullaahi merum yàlla sànjum yàlla merum yàlla tar na ci ay nit yoo xamante ni nii faalu bi nabiyihi ñoo def ci yonentaam wala bi nabi bi yi mooy yonentab yàlla bi ndaw yàlla li ñu daal koy def lii ñu ko def nee na boobu yushiiru ila rabaiyati yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ngi doon junju di wone bëñam bi nga xam ne moom lañ damm muy rabaiyati rabaa ya ci bëñ ñaar yi nekk ci kanam yooyu mooy saniya day am ñaari saniya ci kaw saniyataani fil a'la wa saniyataani fil sufla e, dentiste bëñu nit ku ne koo gis mooy ne ñaari bëñ yi nekk ci kanam yi nga xam ne ñoo gën a nekk ci kanam xaw di tolloo saa su ne ñaar yooyu moom lañ naan saniya saniya teen dañuy am ñaar ci kaw am ñaari yu mel noonu ci suuf mais ñooy gën a tuuti en général ça dépend ci nit ñi après ñaari bëñ yooyu nag mu amaat côté bi benn bi ci gauche bi ak beneen bi ci droite bi yeneen dents yu yu agsi yu leen to yu ñëw seen après ñoom yooyu lañuy wax ya muy yi ñaar lañuy doon ci kaw ak tamit ci suuf comme saniyataan ah benn nag ci boobu moom lañ damm keroog Uhud ci lool nag la doon junju di ko joxoñ tanaan ishtadda ghadabullah tar na merum yàlla ci ay nit ñoo xamante nii ñoo def seen yonent lii mooy ñoo damm ba ñu seen yonent aleyhi salaatu wassalaam ba pare mu naan ishtadda ghadabullah ala rajulin yaqtuluhu rasulullah fi sabilillah mu naan tamit sànjum yàlla merum yàlla tar na ci nit koo xam ne yonent yàlla bi sallallahu alayhi wasallam moo koy ray ci yoonu yàlla ci jihaad ah loolu mooy xadiis bu bi njëkk a wax bu imaam al Buxaari ak imaam Muslim solo di wane ne kon yonent bi alayhi salaatu wasallam keroog damm nañu bëñam ba léegi imaam al buxaari ci buntu boobu baabuun wala baabu maa asaaba nabiyu sallallahu alayhi wasallama min jiraaxin yawma uhud ci bunt boobu ñu la mu jële ci seydina abdullah ibni abbas di xadis bi ci tegu juste après bi mu indee bi ñu mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam imaam ibn abbaas radiyallahu anhu mu ne ishtadda ghadabullahi ala man qatalahu an-nabiyyu fi sabilillah sallallahu alayhi wa sallam ishtadda ghadabullahi ala qawmin dammaw wajha nabiyillah sallallahu alayhi wa sallam mu ne moom seydna abdullah ibn abbaas merum yàlla tar na ci nit koo xam ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam moo ko rey ci yoonu yàlla mu ne merum yàlla tar na tamit ci ay nit ñoo xam ne ñoo gaañ yonent seen yonent bi aleyhi salaatu ci xar kanamam ba deret ji di tuuru ci xar kanam bi moom la imaam ahmad ibn hanbal raxmatullaahi aleyhi solo ci musnad bi ci xadiis boo xam ne bu wér la ndax dane xaddasanaa afaanu qaala xaddatanaa xammaadun qaala axbaranaa saabitun an anasin muy xadis boo xam ne càllale bu wér la mu ne seydna anas ne anna rasuulallahi sallallahu alayhi wasallam qaala yowma uhud mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam wax na keroog bésu uhud wa huwa yaslutu dama min waj an wajhihi wa huwa yaquul mu boobu mooy mu ngi laal deret ji ci di ko raay ci xar kanamam tanaan kayfa yuflixu qawmun shajju nabiyahum wa kasaruu rabaaciyatah wa huwa yadcuuhum ila allah moom mu ne seydna anas mu ne bi def noonu deret ji ci xar kanam gi mu ngi naan kayfa yuflixu naka lay texee qawmun ay nit yoo xam ne shajju nabiyahum ñoo gaañ seen yonent aleyhi salaatu wassalaam blessé ko wa kasaru rabaiyatahu ñu daldi damm li nga xam ne mooy bëñëm biñ la wax sànk wa huwa ta moom kat yad'uhum ila llah mu leen di woo ci buur yàlla waaye ñoom ñu faye ko loolu mooy daldi damm li nga xam ne mooy bëñam daldi koy gaañ ci xar kanam ba deret ji di sotteeku mu ne fa anzalallahu suñu boroom nag daldi wàcce aaya ci suuratu ali imran muy aaya 128 ba'da a'uudu billahi min alsheytaani irrajim laysa laka min al amri shey'un aw yatuuba alayhim aw yu'adhibahum fa innahum zaalimuun mu ne suñu boroom wàcce ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bi muy wax loolu mu ne ko laysa laka min mu ne ko malgré ñi def nañ loolu laysa laka min al mbir yi ci loxoy yàlla la ne du lenn loo moom ci mbir yi bàyyil noonu rek même bu dee ne gaañ nañu la def nañ la lii lépp loolu teewul innal amra kulluhu innal amra kulluhu lillah lépp buur yàlla ci loxoy buur yàlla ne mooy dogal lu ko neex mu ne aw yatuuba alayhim yéefér yi nag innahum zaalimuun fa innahum zaalimuun ay toonkat lañ ci li ñu weddi yàlla weddi yonentam ñëw di xareek moom ba gaaj la nii waaye nag malgré liñ def yépp aw yatuuba alayhim suñu borom bu ko neexee mu daal di leen jéggal aw yu'adhibuhum wala mu daal leen mbugal jéggal leen wala mbugal leen loolu ci sama loxo la nekk newul ci sa loxo yow alayhi salaatu wassalaam kon laysa laka min al amri shay moo tax lii la boroom xam-xam yi di wax naan hidaayatul euh, tawfiq muy guidance bi nga xamante ne nii mooy bi yàlla dëppale jaan bi mu gëm gëm yàlla gëm yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu nekkul ala yadi min al bashar nekkul ci loxo kenn ku yàlla bind déedéet lii tax nit dugg ci lislaam loolu ci loxo yàlla la de muy hidaayatu tawfiq yàllaay dëppale nit ku ko soob mimman yashaa'u min ibaadi fa yaj'aluhu muslima mu daal di koy def jullit ubbi xolam mu daldi nangu lislaam afaman yashrax afaman eh, yashrax llahu sadrahu lil islaam kooku noonu kooku buur yàllaa koy def moo koy def di jël leeram di ci leeral xolu ku ko neex loolu nag du ci loxo yi kenn ci mbindeef yi la ne même newul ci loxo yonent yi aleyhim salaatu wassalaam muy hidaayatu tawfiq waaye hidaayatul irshaad loolu ñoom dañ koy def te ñoolu loolu tamit la leen seen taalibe yi di roye ñi nga xam ne ñooy atan atba'ur rusuli wal anbiya mooy tàntaan ak ginaas bi nga xam ne mooy wan la yoon wi ne la yoon waa ngii loolu mooy mission yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam moo tax mu ne ko woon yow yonent mi aleyhi sa wassalaam ballir yow yow yow jottalil rek li nga xam ne moom la la sa boroom yónni jottalil fa innama ala rasulil balaagul mubiin dëgg-dëgg li nga xam ne moo gàllu te loolu la yonent bi war a def ndaw yàlla li mu war a def mooy ne jottali kese al balaagu jottali al mubiin mu leer nañ kantaa li ci des loolu bi yadi muqallibul qulub mu ngi ci loxo ki nga xam ne mooy jàllar bi xol yi kayfa yasha di subhaanahu aalimul gaybi wa shahaada allahu alkabiru almutaal loolu ci loxoy buur yàlla la ne moo tax mu ne kon laysa laka min al amri ndax ñii même bu dee def nañ lu dul noonu fu ñuy mujje loolu buur yàllaa ko yor kayfa yuflixu qawmun shajju nabiyahum wa kasaru rabaiyata wa huwa yad'uuhum ila allah loolu la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam doon wax na ko noon xadiis bi imaam muslim ibn al-Hajjaaj soloo na ko mu jaar ci yoonu imaam al-Qanabi mu jële ko ci Hammaad ibn Salama muy kon riwaay boo xam ne wax nañ la bu imaam ahmad bu bu wér la imaam muslim ibn al-hajjaj rahmatullah alayhi tamit daal dina koy solo ba léegi imaam ahmad rahmatullah alayhi dafa solo ci xadiis boo xamante ni xadiis bu wér la mu jaar ci xumaydin at-tawil rahmatullahi alayhi mu jële ko ci seydina anas ibn malikir radiyallahu taala anhu wa arda mu ne moom seydina anas radiyallahu anhu anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam mu ne moom seydina anas de këne yonent bi alayhi salaatu wassalaam keroog Uhud keroog mu ne kusirat rabaa'iyatuhu yawma Uhud wa shujja fi jabhatihi hatta saala ad-damu ala wajhihi fa qaala kayfa yuflixu qawmun fa'aluu haadaa bi nabiyihim wa huwa yad'uuhum ilaa rabbihim fa anzala allahu ta'aala laysa laka min al-amri shay ba léegi seydna anas ibn malik radiyallahu anhu mu ne kusirat anna rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam kusirat rabaa'iyatu mu ne keroog Uhud daal dinañuy damm bëñam boobu ñu la wax topp ci ñaari bëñ yi nekk ci kanam bi ci nekk benn bi lañ damm mu ne keroog Uhud wa sujja fi jabhati ñu daldi toj li nga xamante ne mooy mooy kiiwam jëwam mooy jëbi daal di toj ci riwaayu imaam ibn Isxaaq bi dane ndax imaam ibn Isxaaq soloo na même bi muy xadiis bu wéru moom it ndax dane xaddatani Xumayd at-Tawiil mu ne xaddatani nettali na man imaam ibn Isxaaq raxmatullah alayhi wa an abi Xumayd at-Tawiil di Xumayd at-Tawiil an Anas mu jële ci seydina Anas ibn Maalik radiyallahu anhu annahu qaala kusirat rabaaciyatu nabiyi sallallahu alayhi wa sallam yawma Uhud wa shujja fi wajhi fa ja'ala ad-damu yasiilu ala wajhihi wa ja'ala yamsahu ad-dama wa huwa yaquulu kayfa yuflihu qawmun xadabuu wajha nabiyihim wa huwa yad'uuhum ila rabbihim fa anzala allahu azza wa jalla fi dhaalika laysa laka mina al-amri shay'un aw yatuuba alayhim aw yu'adhibahum fa innahum mu ne kon dangay gis ne riwaay yi benn la benn la muy riwaay seydina imaam ahmad bi te xadiis bu wér la na ko imaam ibn isxaaq ndax na xaddatani xumayd ne tawil imaam ahmad bi ci xumayd la jaar mu jële ko ci seydina anas kon mu ne dañoo damm ba ñu yonent bi alayhi salaatu wasalaam keroog Uhud daldi toj fi waji ci xar kanamam blessé ko xatta saala damu ala ba ni deret ji sotteeku di roogalaat ci xar kanamam moom alayhi salaatu wasalaam fa qaala mu ne kayfa yuflixu qawmun fa'alu hadha bi nabiyihim mu ne ana kan an naka la ay nit yoo xam ne yu def nii seen yonent di texee wa huwa te moom yad'uhum rabbihim di leen woo ci boroomam kii daldi eh, fa anzala allahu buur yàlla daldi wàcce laysa laka min al amri shay ne ko mbir yi eh, amoo ci mbir yi mooy mbir yi newul sa lox mooy ne yooyu ndax dinañu texe mooy ak texe loolu bi yadillah ci loxoy yàlla la ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam xam nga ne ñaar bëggoon na lool waa Quraysh yépp dugg ci lislaam bu sañoon waa Quraysh yépp moo tax masul woon a décourager comme ni ñu ko gisa woon Makka lu ñu ko masoon a def ci lu metti bu ñu toogee benn bés woo ko ñoom zu'ama u Qurayshin wa kuffaariha teewul mu wuyu ndax jàpp ne cette fois si peut-être ah ñoom dinañu tuub li tax ñu wooma mooy masula découragé moo tax ma zaala yad'uhum hatta hum daxalu fi diini fawjan fa fawjan ma zaala yad'uhum masula deñ di leen woo ñoom waa kuffaaru Quraysh ni malgré li muy différent yi ñuy am lépp ak seen weddi gilum tar tar tar ma zaala yad'uhum hatta hum daxalu fi diini fawjan fa fawjan loolu la Seydil Xaaji Maalik radiyallahu wax ne masula deñ moom alayhi salaatu wassalaam di leen woo hatta hum daxalu fi ba ni ñuy duggee ci lislaam ci diine ji def ay mbooloo ak mbooloo muy arab yépp di jóge nga gis nag délégation yi di ñëw moo tax masola découragé waaye buur yàlla moo bëggawul moo moo moo nammul ci coobareem këni waa Quraysh ñëpp dinañ tub yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu ko bu sañoon Abu Lahab nekk koo xam ne day tub waaye woo ko fu ne woo ko dajale waa banu haashim niñ ko gise woon ñim gën a jegeel wa anzir ashirataka al aqrabin def na lu ne waaye sabaqa qadaa'ullah dogalub yàlla jiitu na moo tax mu ne ko laysa laka min al amri shay kantaa ñoom li ngay laaj ne naka lañuy kayfa yuflixu qawmun fa'alu bi nabiyyihim hada wa huwa yad'uhum ila ila naka la ay nit di texee mu ne ko loolu nag ci sama loxo la ne bàyyil rek maak ñoom Allah ah imaam al Buxaari alayhi ah, soloona def na bunt bu mel noonu baabu Allah imaam al Buxaari alayhi baabu laysa laka min al amri shay'un aw yatuuba alayhim aw yu'adhibahum fa innahum zaalimuun mu ne qaala xumaydun wa thaabitun an anas shujja nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yawma uhud fa qaala kayfa yuflixu qawmun shajjuu nabiyahum fa nazalat laysa laka min al amri shay' imaam al Buxaari dafa def bunt bu yéeme ci ghazwat euh, Uhud ci kitaabul maghazi mu ne baabun lii de bunt la laysa laka min al amri shay amoo ci mbir yi dara mooy loolu di tax liy tax ni dugg ci lislaam loolu moom newul ci sa loxo ñii nag fa innahum zaalimuun dañoo tooñ buur yàlla nag bu ko neexee yatuuba alayhim aw yu'adhibahum wala mu mbugal leen dinañ ñëw buñ ñëwee ci tafsiru euh, aaya yi wax ci suuratu ali imran dinañ ñëw est-ce que yii rek mooy aaya bi dafa continuer fii la yam fa innahum zalimun mais aaya bi ci tegu wax na processus bi nga xam ne kuffaar yi ñoom ñépp mënuñoo génn foofu ak luñ man di def ci lu bon mënuñoo génn ci yooyu noonu suñu boroom teg fii xam nga benn lañ mooy ñaar gis mu jéggal leen wala mu buggal am na yeneen loolu dinañ ko gis incha allah buñ ñëwee ba gën a yaatal ci tafsiru ayatu euh, surati ali imran allati tuhaddithu te waradat wala waradat an wala waradat fi ghazwati uhud incha allah imaam al buxaari teg ci ne qaala xumaydun ne xumaydu mooy Humayd at yi wa Thabitun ak Seydina Thabit ibn Aslam al-Bunani rahmatullah alayhima an ñu jële ci seen sëriñ di Seydina Anas mu ne shujja an-nabiyyu yawma Uhud fa qaal mu ne keroog gaañ nañ yonent mi alayhi salaatu salaam bésu Uhud mu ne mu ne kayfa yuflihu qawmun naka la ay nit di texee ñoo xam ne shajju nabiyahum ñoo gaañ seen yonent suñu boroom wàcce aay yi ñu wax sànk laysa laka minal amri imaam al-Hafiz ibn Hajar mu ne amma xadiisu Humayd fa wasalahu Ahmad mu ne xadiisu Humayd bi imaam mooy xam nga imaam al fii mooy dafa am rupture ni mu ko waxee mooy ta'liq la mooy ne dane qaala Humaydun wa Thabit moom mooy moom jëlewul ci Humayd at-Tawil directement jëlewul tamit ci Thabit directement ndax bokkuñ sax jamono kon léegi nag loolu la imaam al naan kanta xadiisu Humayd bi fa wasalahu Ahmad imaam Ahmad jokkale na ko mooy xadiis bi ñu gis sànq bu imaam Ahmad ibn Hanbal bi moom lañ gis sànq te wax ko euh, muy Hushaym jële ko ci Yazid mu jële ko Yazid ibn Harun mu jële ko ci Humayd mu jële ci Seydina Anas radiyallahu anil jamii mu ne wa Tirmidhi na ko imaam at-Tirmidhi daal dina koy solo jokkale ko wa Nasa'i soloo na ko jële ko min tariq min turuqin an ci ay yoon yu bari an Humaydin bi mu jële ci Seydina Humayd mu jële ci Seydina Anas te gis nañ tamit que imaam Ibn Sa'd tamit daal dina koy soloo jële ko ci Humayd mu jële ko ci Seydina Anas mu ne haddathani Humayd dina tawil kon ah, loolu léegi nag eh, eh, kii ne imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi mu ne pour wax la ba léegi li yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi daj keroog bi mu waxee lool moom imaam ibn isxaaq imaam ibn hisham daldi ciy teg ne wa zakara mu ne tudd na imaam ibn hisham a jële ci benn sëtu abu sa'id al xudri moom mu jëlee ci abi sa'idin al-xudri radiyallahu taala anhu euh, ndax rubayx boobu mu wax ndax dane wa zakara rubayx ibn abdirahman ibn abi sa'idin al-xudri an abihi mu jële ci baayam mooy rubayx jële ci abdirahman moom mu jële ci baayam di abi sa'idin al-xudri rubayx imaam al-xaafis nee na maqbuul la mooy koo xam dañuy nangu ay dinañ dinañ nangu xadiisam mais bu dee wéetul moom bu dee moom rekk indi benn xadiis boo xam ne moom rek kenn du ko nangu mu ne mu ne anna Utbata ibn Abi Waqqaas rama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yawma idhin fa kasara rabaa'iyatahu al-yumna sufla léegi fii dañuy wax léegi riwaayu imaam Ibn Hisham bi lan lañuy won mooy dañuy wax léegi ana kan moo def loolu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ana kan mooy ki nga xam ne moo gaañ yonent bi aleyhi salaatu wasalaam noonee te Seydina Sa'id Abu Sa'id al-Khudri Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri daal di koy nettali mu ne Utbat ibn Abi Waqqas mooy ki nga xam ne ramaay rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yawma idin fa kasara rabaiyatahu li yumna sufla mu ne ki nga xam ne moo damm ba ñu yonent bi alayhi salaatu salaam boobu mooy Utba ibn Abi Waqqaas moom mooy Utba di doomi Abi Waqqaas frère wu kan la woon Sa'd ibn Abi Waqqaas mais moom kaana min kuffaari Quraysh al al al al juhala al axbisa moom ci la bokkoon al xubasa al al al ashqiya moom mooy ki nga xam ne moo sànni yonent bi aleyhi salaatu keroog Uhud daal di damm bëñam bi nga xam ne mooy al yumna bi féete nag côté ndejoor bi as sufla bi nekk ci suuf loolu la riwaay bi wax wa jarax mu daal di gaañ shafatahu sufla moom ba léegi Utbat ibn Abi mu daal di toj gaal di blessé bi aleyhi salaatu salaam ci tuñ ci suufu tuñam mooy tuñ bi fee ci suuf mu ne wa anna abdallaha abdallah ibn shihab az shajjahu fi jabhati kanta abdallah ibn shihab az moom moo gaañ ci jëbi mu ne wa anna ibn ibn qami'a jaraha wajinata kanta ibn Qami'a al la alayhim la'inullah moom moo gaañ yonent bi alayhi salaatu salaam mooy ci lex bi ci kaw lex bi mooy boo jëmee boo jógee ci lex bi mel ni kuy jëm ci bët bi ci kaw foofu noonu ci kaw loolu mel ni lu xaw a génn tuuti foofu foofu mooy waj na mooy ci kaw lex bi foofu noonu ku ko fa gaañ mooy ibn Qami'a al-Laythi fa daxalat xalqataani min xalaqil mighfar fi wajnati ba ni nga xam ne mooy casque bi mu soloon mooy yooyu ñuy teg seen bopp yi ngir protéger wu ndax daa bokk ci armature yi ngay sol bu bu koŋ yeeg bi ngay teg sa bopp wi al mighfar mooy tey moom lañ naan casque rek bi mu ko sànnee moom ibn Qami'a mbir mi dafa dal gaañ yonent bi alayhi salaam ci kaw lex bi noonu ba casque bi toj ba fellu casque bi daal di dugg ñaari fell ci kii daal di dugg fi nga xam ne mooy foofu fii waj ci kaw lex bi noonu daal di fay samp dugg ci biir waaw alayhim la'inullah léegi lii nga xam ne moom la Utba ibn Abi Waqqas def looloo taxoon Seydina euh, frère am frère am di Seydina euh, Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu taala anhu wa arda doon wax euh, comme ni imaam ibn Isxaaq soloo ne wa xaddatani Saalix ibn Kaysaan mu ne Saalix ibn Kaysaan moo ma nettali man imaam ibn Isxaaq rahmatullah aley am man xaddasahu mu jële ci ki ko nettali muy xadis boo xam ne dafa am rupture entre Saalix ibn Kaysaan ak Sa'd ibn Abi Waqqaas ndax xamuñu kan la mu ne Sa'd ibn Abi Waqqaas keroog doloon wax naan maa xarastu ala qatli ahadin qattu maa xarastu ala qatli Utbata ibn Abi Waqqaas wa in kaana maa alimtu la sayyi alxuluq mubaghadan fi qawmi wa laqad kafaanii fiihi qawlu rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam ishtadda ghadabullahi ala man damma wajha rasuulillah rasuulihi sallallahu alayhi wa sallam mu ne man euh, euh, euh, Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu mu ne man de masumaa xër xër bëgg lool xër lool ci rey kenn kenn kuy dund ni ma xëre woon ngir rey sama frère di Utba ibn Abi Waqqas billahi bu ma ko jekk woon ñoom ñoo bokk ndey ak baay Utba ak Sa'd ibn Abi Waqqas mu ne gis masumaa xër ci rey nit lu dul ki nga xam noonu laa xëri ci rayom sama frère boobu di Utba ibn Abi Waqqas mu ne wa in kaana maa alimtu la sayyi al xuluq mu ne man li ma xam ci moom mooy ku yées ku yées ak a bon jikko waajooju mu baxadan ku ñu bañ la ku ku ku ñu bañ ci ay ñoñam tellement ni mu yéese jikko yu ñaaw yi mu mu ne waaye am na waaye nag wala qad kafaani fii qawlu rasulillah li ma doon xër xër xër ngir bëgg koo rey li yonent bi alayhi salaatu salaam wax ci moom ma dégg ko mu naan istadda tar na ghadabullahi merum yàlla ala man damma wajha rasuli merum yàlla tar na ci ki nga xamante ne nii moom moo gaañ ki nga xamante ne mooy xar kanamu yonentam nee na nee na nee na loolu ma dégg yonent bi alayhi salaatu salaam wax ne merum yàlla tar na ki koo xam ne moo naccal xar kanamu yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne loolu moo ma loolu ma xam ne lu ma xër-xër ngir rey ko lii yonent bi alayhi salaatu wax moo gën tar te moo gën metti ci moom voilà loolu doy na ko te bu ma ko jekk woon mais mais loolu doy na Ah, xadiisu imaam ibn hisham bii nag wax naa la ne rubayx boobu imaam alxaafis dana maqbul la waaye am na nag liy wane ne xadiis biy dëgër la ah, xadiis bi na yemul foofu ah, ndax dane da cee teg ne keroog mu ne wa waqaa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi xufratin min alxufari allati amala amila abu aamirin li yaqaa fiha almuslimun wa hum laa ya'lamuun mu ne keroog en plus biñ gaañee yonent bi alei saatu salaam noonu ibn Qami ak gisoon nañu ci riwaaye kan li ñuy gis euh, Ummu Umaara Nusaybatu bint Ka'b radiyallahu anha waxoon na ne keroog mu ngi ñëw naan naan naan naan wan leen ma yonent bi alayhi salaatu salaam laa na jawtu in na duma rëcc duma rëcc bu dee moom duma rëcc tey fekk moom bu dee rëcc na tey loolu la doon wax moom euh, ibn Qamiya al-Laysi alayhi kon mooy ibn Qamiya loolu la doon wax Euh, mu ne euh, moom riwaay imaam ibn bi mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam daldi ginnaaw en plus blessé blessure yi ñu ko blessé ci biir foofu ci xuur wi fi ñu ne Uhud mu daldi tàbbi ci benn kàmb goo xam ne ki ko fa def ki ko fa defoon mooy Abu Amir al al Fasiq di bàyyu Hanzala radiyallahu anhu te doon wax naan waa Quraysh bés bu ngeen dajeek jullit ñi de dinaa ànd ak yéen te du kenn ci sama ñoñ yi walam yaxtalif alayya ithnan ñaari nit ci ñoom duñu wuute ci ne dañoo war a ñëw daal di may jàppale ànd ak man ñu ne moom dafa defoon foofu ay piège laata xare bi commencé dafa def ay piège yoo xam ne pour jullit ñi bu ñu deful attention rek daal di ciy tàbbi yonent mi aleyhi salaatu salaam dugg ci kàmb yooyu wahum laa ya'lamun bu ko defee jullit ñi buñ ñëwee man cee tàbbi te duñ ko yëg mu ne nag bi mu tàbbee ci yooyu ci biir kàmb gi fa axada ali ibn abi taalib bi yadi rasulillah wa rafa'ahu talhat ibn ubaydillah hatta stawa qaa'ima mu ne Seydina Ali ibn Abi Taalib bi mu duggee ci kàmb yi moom moo téye loxoom yonent mi aleyhi salaatu salaam tàllal loxoom mu xëcc ko jël fa axada Ali bi yadi téye ci loxoom wa rafa'ahu Talha Seydina Talha ibn Ubaydillah daal di ko yëkkati ba nu yonent mi aleyhi salaatu salaam di taxawee eh, mu ne wa massa Maalik ibn Sinaan abu Abi Sa'iid al-Xudri addama an wajhi rasulillah thumma zarada kanta Malik ibn Sinan muy Malik ibn Sinan ibn Ubayd ibn Tha'laba al ansaari al xudri di ki nga xam ne mooy waajur wu góoru Seydina Abu Sa'id al xudri radiyallahu anhu wa ardaa moom li mu def moom deret ji bi mu gisee deret ji di tuuru ci yonent ci xarkanamu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daf ko naan dafa ñëw muucu deret ji ba pare daal di koy jàllale naan ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne nag <coughs> eh, képp koo xamante ni nii man massa dami mu ne képp koo xamante ne nag li nga xamante ne mooy deretam dafa jaxasoog sama deret kooku aj kooku kooku safara du ko laal mooy ne safara du ko laal kooku safara du ko laal na ko noonu imaam xadiis bi mel nii imaam ibn abi asim solo ko na ko noonu imaam al-Baghawi ñu jële ko ci yoonu Musa ibn Muhammad ibn Ali al-Ansari moom mu ne dégg na umm abdirahman bint said bint abi said tuhaddisu an abi di benn doom bu jigéenu seydna abi said muy nettali di jóle ci baayam di abi said al xudri mu ne usiba wajhu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fastaqbalahu malik ibn sinan fa massa dama an wajhi thumma izdararahu fa qaala rasulullah man yanzuru ila man xaalata damuhu dami falyanzur ila Maalik ibn Sinaan mu ne moom yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mu ne keroog Seydina Abu Sa'id al-Xudri mu ne keroog dañu gaañ yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ci xar kanam mu ne Maalik ibn di waajuram di Seydina Maalik Sinaan al-Xudri daldi muucu deret ji ci xar kanam yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daldi koy naan yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne man yanzuru ila man xaalata damuhu dami fal yanzur ila Maalik Sinaan mu ne képp koo xam ne bëgg naa gis koo xam ne sama deret dafa joxasoog deretam na xool Maalik ibn Sinaan na ko noonu ñoom imaam ibn Sakan daal dinañ koy solo euh, xadiis boobu muy loo xam ne dañ ciy gis ne kon xoola xam nga benn parenthèse benn parenthèse benn parenthèse bu am solo ndax xadiis bi après dinañ ñëw ci xadiis bi wax naa la ne imaam euh, kii ci càllale imaam Ibn Hishaam bi imaam al-Hafiz nee taqrib la kii la ma maqbul la ci ak taqrib mooy bu dee ne wéetul ak mbir yi dinañ gis ne wéetul ak affaire gis ni xadiis yi ñu la wax imaam al-Baghawi Ibn Abi Aasim solo na ko imaam ibn Sakin daal dina koy solo ak ñeneen ak ñeneen muy Rabi' ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'id an abi moom mu jële ci seyna Abu Sa'id na ko noon Sa'id ibn Mansuur solo na ko jële ko ci ibn Wahb kon dinañ gis ne affaire yi doy dinañ ñëw ci côté boobu mooy parenthèse bi ñuy wax mooy ne muy côté fiq tuuti xam nga mooy xam nga deret deret deretu nit bu xasee génn mooy bu génnee mooy sobe la deretu nit sobe la bu génnee pas mu ci biir veine yi mu nekk sobe non mais bu génnee mooy bu nàccee nii bu daggee muy nàcc loolu sobe la naka noonu deretu comme xar mu ñuy rendi mooy ne ak damul masfuux boobu nga xam ne day tuur boo rendee xar mi loolu di génn loolu sobe la pas li des ci yi mooy boo koy togg ak yooyu yooyu déedéet yooyu bokku ci mais deret sobe la te loolu moom la jamaahirul ulama wax léegi léegi ci doomu aadama waaye yooyu ngay dégg ñuy wax noonu bu dee ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam du sobe mooy du sobe ci yonent bi alayhi salaatu mooy deretam moom du sobe euh, naka noonu mooy ay yi nga xam ne ay tuur ndox yooyu xam nga yooyu ci doomu aadama normal mooy ñeneen ñi sobe la mais bu dee ci yonent mi alayhi salaatu salaam léegi dinaa la wax lu tax bu dee côté deret ji xoolal xadiis bii xadiis bii yonent mi alayhi salaatu ne man massa dami damahu lam tusibhu naar ku sama deret laal deretam mooy jaxasoog moom safara du ko laal fan lañ jële tegtal boobu mooy ne waajuru Seydina Abu Sa'id ibn euh, Abu Sa'id al-Khudri di Malik ibn Sinan lan la def dafa ñëw muucu deret ji ci xar kanam yonent bi alei saatu salam bu doon ne loolu sobe la dina na ko eh, déedéet bu ko def yow lii lu tax ngay jël li lii sobe la ndax sobe kenn du ko consommer non seulement kenn du ko jaay mais kenn du ko consommer rawatina consommer bu doon ne sobe la dina la ko yii nii sobe la bu ko amoo droit di ko naan ba pare mu ne ku ko naan yow na la leer ne kooku safara du la laal kon lool lan lay wane que kon deretu yonent bi alayhi salaatu salaam du sobe mooy bu génnee comme ni nekk sobe ci ñeneen ñi ci des quant ay li ñuy ay tuur ndox ak yooyu gisoon nañ ko ci yaay ay man yaay ay man moom dafa naan li nga xam ne mooy benn euh, euh, récipient boo xam ne yonent mi alayhi salaatu salaam da def ci néegam buy tëdd ngir bu waree comme que yi ñoom seen seen seen euh, toile bi newul woon ci biir kër yi da doon jëlaale benn récipient boo xam ne bu waree jóg guddi war a tuur ndox ci na koy def waaye benn bés yaay ummu ayman gis ko ba mu ko gisee ba mu ko gisee nu mu def dafa naan affaire mu ne ko yow de xaw mu ne ko mu ne ko noo ko def mu ne da koo naan mu ne ko yow de xaw ma kan waaye biir buy metti dootu la daw bu doon ne sobe la dina ni eh, li nga naan sobe la kon loolu mooy wane ne kon alayhi salaatu wassalaam basharun laysa kal bashar nit la de yàllaa ko bind waaye melul nit ñi bon léegi nag bu ñëwaatee ci xadiis bi shawaahid yi wax nañ la tuddal nañ la fii yu bari léegi ah, kon mooy moo jarul ñuy agsi ci yooyu sax di ci gën a guddal ah, ndax yi ñu tudd nii doy na yooyu yi ñu tudd nii doy na wax nañ la imaam al daal na koy solo na ko noon Sa'id ibn Mansuur indi na ko ci sunanam jële ko ci yoon Abdullah ibn Wahb foog naa tudd naa ko sànq voilà boobu dane Maalik bi nga xam ne ci la jël bi ñu gaañee yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dane man an yanzura ila bu dee ne xadiis boobu munqati' la waaye mooy ne yooyu yëpp day wane ne xadiis bi lahu asl kon nag gis nañ ne kon yonent mi aleyhi salaatu wassalaam kon keroog noonu lañu ko gaañe ah léegi nag buñ continuer ba léegi ci yi nga xam ne mooy façon blessure yam fa am léegi bi nga xam ne nag Utba ibn Abi Waqqas muy Utba ci la def loolu imaam Abdurrazzaq as-San'aani radiyallahu ta rahmatullahi alayhi dafa wax ci tafsiram bi muy tafsiru Abdurrazzaq na ko noonu boo demee imaam al-Bayhaqi indi na ko ci Dalaa'ilu Nubuwwa jële ko ci yoonu Seydina Abdurrazzaq as-San'aani euh, mu ne mu jaar ci Miqsam mu ne anna Rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam da'a ala Utbata ibn Abi Waqqaas yawma uhudin hiina kasara rabaa'iyatahu wa damma wajhahu fa qaala allahumma laa tuhil alayhi al-hawl hattaa yamuuta kaafiran famaa haala alayhi al-hawlu hattaa maata kaafiran ilaa an-naar mu ne ah moom Miqsam mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam keroog bi ko Utba ibn Abi Waqqaas daldi dammee Uhud bi mu dammee bëñëm boobu daldi koy blessé ba xar kanam gi deret gi di génn mu ne dane allahumma la tuhil alayhi al hawl mu ne buur yàlla mooy yàlla na bu ko am ak fekkaat ci kaw suuf hatta yamuuta foog muy dee nekk kaafiran ku weddi yàlla suñu boroom nee na at defu ko at defu ko lu dul ne mu génn àddina nekk koo xam ne yéeféer la euh, mooy moom Utba ibn Abi Waqqas alayhi laanatullah naka noonu dinañu ñëw ci beneenu kàccoor ah muy ubay ibn xalaf ubay ibn xalaf moom kantaa moom bokk na tamit ci ñi nga xam ne keroog xalafahu llahu fi naar di mbokk umayya ibn xalaf mi nga xam ne moom daal nañ koy rey keroog badrin kantaa moom ubay ibn xalaf moom it loolu la doon wax ñëw naan Euh, dafa ñëw ne doon wax naan euh, wan leen ma yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax euh, bi ñu newee Makka mooy bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam newee Makka Ubay ibn Xalaf da doon tëkku naan ko naan ko man de man de daal dinaa naan yow Muhammad bu dajeeg moom mooy bi yonent mi aleyhi salaatu wassalaam daal di dajeeg moom comme ni imaam ibn Isaaq wax mu ne kaana Ubay ibn Xalaf kama xaddatani Saalih ibn Ibrahim ibn Abdirahman ibn Awf yalqaa rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam bi Makka fa yaqul yaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam inna indi al-awda farasan a'lifuhu kulla yawmin faraqa min dhurra min dhurratin aqtuluka alayhi bu ma soona mooy bi yonent bi moom dafa mas di tëkku yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu nee Makka da doon wax naan bu daj ma soona dajee yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu naan ko yaa Muhammadu ee eh yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam yow Seydina Muhammad gis nga inna indi al am naa sama tur sama fas woo xam ne wu baax la wu may bu may yafal boo xam ne awda lu tudd alifuhu maa ngi koy xontu nag di ko jox lekk kulla yawmin faraqan min zura naan ko bés bu nekk maa ngi koy jox lu toll ci douze mudd ci le ci zura genre pepp la moom laa koy xonte di ko jox dara nag taxul ma koy xont di ko yafale noonu li ko toppatoo lu dul aqtulu ko ale bés bu ñu dajeeg yow benn xare dinaa la rey yor sama fas wow nee na bu commencé wax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yonent bi aleyhi salaatu naan ko bal ana aqtuluka insha allah ne ko man lool nga wax xamal ne man nag maa lay rey insha allah bu soobee yàlla man maa lay rey insha allah waa al al al al al kaafirul mujrim mu ne day tëkk yonent bi aleyhi saa bu dayeeg moom naan ko defar naa sama fas woo xamante ni nii buñ nee pirit bés bu xare amee maa la ciy rey yeneen mi aleyhi salaatu ne naan ko ana aqtuluka insha allah man de maa lay rey mu ne keroog fa lamma rajaa ila qurayshin keroog nag bi nga xam ne ci la dellu ci quraysh mu ne waqad xadashahu fi unuqi xadshan ghayra kabir ndax dafa ñëw avant lii dafa ñëw Ubay ibn Xalaf dafa ñëw bi yonent mi alayhi salaatu salaam nee foofu euh, imaam Ibn Isaaq nee na mu fekk mu ngi nekk ak ñoom ci euh, xur wi noonu ci Uhud fekk blessé nañ yooyu nee na ba mu ne maahu abu bakrin wa umar wa ali wa talha wa zubair wa alxaaris ibn simma wa rahtun min almuslimin mu ne fekk mu ngi nekk ak seydna abu bakar seydna umar seydna ali talha ibn ubaydillah ak zubair ibn al-awwam alxaaris ibn simma min al ansaar radiyallahu anhu ak beneen ak mbooloo ci julli eh, nee na bi mu ñëwee nag ba ci mooy ci montagne bi ci suufu montagne bi noonu euh, ci xur wi nekk ak ci la ko Ubay ibn Xalaf daldi dabe nag bi mu agsee naan wan leen ma Seydina Muhammad laa najawtu in najaa di wax comme li Ibn Qami adoon wax naan wan leen ma ko du rëcc fu ma rëcc rek mooy moom du rëcc yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne e, bàyyi leen ko bàyyi leen ko mu ñëw bàyyi fekk am kenn ñeen jullit ñi ne mooy ñooñu nekkoon ak ñoom ñoom Seydina Abu Bakar ñu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mais xaaral kenn ci ñun fekk ko fi mu nekk daal di koy kar faagaagal ko balaa agsi yonent bi alayhi salaatu salaam ne non non bàyyi leen ko rek ba mu agsi bi bàyyi ko mu ñëw bàyyi leen ko rek mu ñëw moom Ubay ibn Xalaf na ko noon riwaaya bi imaam ibn Sa'd solo na ko waaye Abul Aswad solo na ko mu jaar ci Seydina Urwa ibn Zubayr bu dee riwaaya imaam Urwa ibn Zubayr bi dafa wax comme li imaam ibn Isaaq wax mu ne kaana Ubay ibn Xalaf axu bani Jumahin qad xalafa wa bi Makka la yaqtulanna rasuulallah sallallahu alayhi mu ne Ubay ibn Xalaf de mbokk waa banu Jumah la woon dafa waatoon fekk mu ngi woon Makka këne mooy rey yonent bi alayhi yonent bi alayhi jot dégg mbir mi gis nañ ci bee mooy ne daf ko doon wax bu dajeek moom mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam naan bal ana aqtuluhu insha allah li am ba des mooy man maa koy rey insha allah bu soobee yàlla mu ne fa lamma kaana yawmu uhudin aqbala ubayun fi lxadiidi muqannaa mu ne nag keroog bi nga xamante ne nii ci la am xare uhud léegi mu jóge fële ubay di daw si fil xadiidi mu ngi armé wu jusqu'aux ay feer ay mbubb koŋ mu xannaan kaw gi ba ci suuf mbubb feer la sol muy ay ay ay ay ay ay koŋ la sol wa huwa yaquulu mu ngi naan laa najawtu in najaa muhammadun sallallahu alayhi wa naan di wax di daw naan duma rëcc tey Uhud duma rëcc bu Muhammad Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam rëcc ah, mu ne am riwaay imaam ibn Isaaq bi mu ne kenn ci mbooloom nekkoon dañ na yonent mi alayhi salaatu mais bàyyil ñu fe dab ko dab ko fekk ko fi mu nekk ñu ne ko yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam ya'tifu alayhi rajulun minna bàyyil kenn ci ñun mu song ko fekk ko fu mu nekk dugg ko defar ay mbiram rey ko léegi moom Ubay ibn Xalaf xalafahu llahu fi nnaar mu ne fa qaala rasulullah da'u yonent bi alayhi salaatu salaam naan bàyyi leen ko rek bàyyi leen ko bàyyi ko mu ñëw mu ne fa lamma danaa waa bi mu agsee bi mu jegesee di daw si naan laa najawtu in najaa laa najawtu in naja muhammadu di daw si yi armé wu jusqu'aux dents ne yonent mi alayhi salaatu salaam lay rey ndax du rëcc moom tey bu yonent mi alayhi salaatu salaam rëccee mu ne saxaabaan yu ñoom ñoom Seydina Abu Bakar ak ñoom bu fi kenn bàyyi leen ko bàyyi bu kenn dem di ko songi bàyyi leen ko rek mu agsi mu ne fa lammaa bi mu agsee waaw yonent mi alayhi salaatu li naa leen bàyyi leen ko moom yoru sax arme nee bi mu agsee tanaawala rasulullah alxarbata min alxaaris ibn simma ci la yonent dafa jege si rek yonent bi alei saatu salaam jël arme arme euh, kii xeej bi nga xam ne moom la alxaaris ibn simma mi la wax sànk ni bokk na ci ña fa newoon te gisoon nañ tarjama walillahi alhamdu wal minna yonent bi alei saatu salaam daal di jël xeej bi bi alxaaris ibn simma radiyallahu anhu yëroon imaam ibn Isxaaq ne fa qaala ba'dul qawmi fii ma dhukira lii mu ne am na nag lenn ci boroom xam-xam yi ci li ñu ma nettali ñu ne fa lamma axadaha rasulullah intafada biha intifada tataayarna anhu tataayura ash-shu'ri an dhahri al-ba'ir idha intafada nee na gis nga mu ne yone am na lenn ci nit ñi ñu ne ci liñ ma nettali man imaam ibn Isxaaq kenn bi ko yonent bi alayhi salaam jëlee bi mu ko jëlee bi mu jëlee xeej boobu ci alxaaris ibn simma nee na euh, mais dafa da ko jël nee na gaay gaay mooy euh, mbooloo mi ne woon ci wetam mbooloo mi ko waroon muy saxaaba yi noonu bi mu ko jëlee nee na tataayaar naa tellement bi mu ko jëlee force bi mu ko jëlee xëcc ko nee na mais ñun ñi ne woon ci wetam dafa mel ni ay ay ay ay comme comme chonru euh, chonru mooy euh, xam nga gaa yi nekk ci àll bi wala ngay gis fas yi fas yi même biir ay Dakaarook yooyu booy gis fas yi bu buñ amee ay góom buñ amee góom walla xar yi Eh, boo gisee ñu am góom wala gëléem yéeg yooyu nga gis picc mooy day am ay ay insectes ay ay ay ah, ay insectes yoo xam ne léeg-léeg mu nekk ay genre picc wala mu nekk ay euh, insect yu sew yoo xamante ni nii dañuy ñëw euh, nekk ci góom bi di ko lekk di ko muucu di muucu deret ji foofu bari fa comme si mango boo xam ne dañ koo commencé sànni ko ni ci weñ yi nekke nee nag noonu nee gis nga bi yonente mi alei satu salaam jëlee xeej boobu ci alxaaris ibn simma ñun nit ñun ñi newoon ci wetam ah, entouré ko mais dañoo tas tellement force bi ko jële ku nekk dafa dal dali fële tatayar na ànd anu tatayura shore an dhahril ba'ir gis nga ni picc yu ndaw yooyu di nekk ci góomu géléem gi nekk fa di muucu deret bi gis nga bu ñu bu daray ñëw walla mu jël wala géléem gi daldi di leen bàcc ci geenam gi nit ñi tëbe noonu tasaaroo bi nee na ñun noonu lañu tasaaroo nee na summa staqbalahu rasulillah sallallahu alayhi wa fa ta'nahu fi unuqihi ta'natan tadadda minha an farasihi miraara nee na yonent bi mu ko jëlee ba gaa yi tas noonu waa ji di agsi ubay nee na nee na yonent alayhi salaatu da ko sànni jam ko ko jam goo xam ne sawaay dafa wëlbatiku fasam yi mu yi mu waroon boobu mu naan al bi mu ne moom laa waajal ay atangi bés bu ma dayee bés bu ma dayeeg moom bu ma dayeeg yow dinaa la ci rey rey goo xam ne gu gaaw la mu ne nag loolu noonu loolu euh, yonent saa alayhi salaam ci kaw fas woowu bi mu ko je da ko bàyyi ba mu jege mu jël kii bi jam ko ko sawaay te da daan farasihi miraaran fas wi mu ne woon dafa mujj wëlbatiku ci fas wi ay yoon yoon bouger yëngatu wëlbatiku moom la riwaaya imaam abul aswad bi jaar ci seydina urwa radiyallahu anhu riwaaya yi nag bu ci nekk am na am na faiblesse mais boo leen boolee ñoom ñépp mooy ne da gis ne lahu aslun waaye bu dee benn par benn riwaaya imaam ibn Isaaq bi mooy dafa am inqitaa fële ak bii nii mooy dafa am rupture muy imaam abul aswad bi jaar ci seydina urwa ibnu zubayri radiyallahu taala an il jami ci riwaaya boobu mu ne mu ne wa absara rasulullah tarquwata ubay ibn xalaf min furjatin bayna saabigati dir'i wal bayda fa ta'anahu bi xarbati mu ne moom riwaaya boobu mu ne bi yonent mi alayhi salaatu wa salaam jëlee loolu xeej bi ci moom nee dafa waa ji di avancé naan naa ma laa najawtu in naja muhammadu du ma rëcc bu dee ne sayyidina muhammad mucc na tey man du ma mucc sallallahu alayhi wa sallam nee dafa jël kii bi di ko di ko waajal waa ji di agsi nee na mu seetlu yonent bi alayhi salaatu wa seetlu ci mooy put gi put gi putu ubay bi këne foofu ci put gi am na benn ubbeeku ubbeeku boo xam ne mbubbu koŋam bi entre fi nga xam ne fi la mbubbu koŋ bi yem ak casque bi ak casqueam bi muy def ci bopp bi mooy foofu dafa am benn plat espace bu ndaw bu fa ne ci put bi nee na foofu la ko yonent bi alei salatu salaam vise rek sànni ko fa ta'anahu bi harbati fa waqa'a ila al ardi an farasi ci saase mu wadd jóge ci kaw fas wi wadd ci suuf mu ne walam yaxruj min ta'natihi damun nee bi mu ko jalee noonu bàyyi ko fa léegi nag mais ce qui est bizarre mooy ne deret génnul bi mu ko ko jamee deret benn deret génnul fa ataawu asxaabuhu fahtamalu léegi nag kuffaaru Quraysh ni ñëw fekk ko mu wadd ñu ñëw yëkkati ko wa huwa yaxuuru xuwaar saw mu ngi comme euh, kii nu mu tudd gis nga buffle yi buffle buffle ni muy yuuxoo bu ko gaynde gi jàpp dàqi ko ba jàpp ko noonu di ko màtt ni muy yuuxoo nagu àll bi noonu noonu la doon yuuxoo keroog moom di Ubay ibn Xalaf xalafahu Allahu fi naar léegi fa qaalu lahu waa Quraysh naan ko mbokkam yi naan ko mais maa ajza'ak lan moo la tiitloo ba ngay yuuxu yuuxu yu mel ni ne ko innamaa huwa xadj ne ko lii benn blessure rek la benn kii la te yow sax deret génnul yow lii deret génnul nga nekk fi di di di di di di lan la tiitloo lan la tiitloo ba ngay def lii euh, nee na mu ne leen mu tontu leen ci riwaay imaam ibn Isaaq mu ne leen gaa yi dañ na ko ci lool mooy wiñ gis riwaay imaam Urwa bi bu dee riwaay ibn Isaaq bi da waa Quraysh biñ ko jëlee fekk mu wadd mu ne ci baat bi la am benn blessure mais xayra kabir bu ndaw fax taqana damu te deret di génnul fa qaala mu ne qatalanii wallahi muhammadun mu wax waa Quraysh qatalanii wat naa ci yàlla wallahi qatalanii muhammadun waaye waaye sayyidina muhammad rey na ma man ubay fa qaalu lahu ñu ne ko mais yow yow dahaba wallahi fuaaduk wallahi in bika ba's ñu ne ko yow de sa xol moo moo naaw moo fi jóge mooy yow àndox sa xel yow dara dalaa dal mu ngi nii jam na la mais deret sax génnul nga naan rey na la qaala mu ne leen innahu qad kaana qaala bi makka ana aqtuluk mu ne mu ne leen mane makka ba ñu nekkee Makka la ma waxoon moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam këne moom moo may rey këni moom moo may rey fa wallahi maa ngi wat ci yàlla man ubay law basaqa alayya la qatalani comme que waxoon na ma ko Makka tey bu ma tifli rek bu ma ko defoon wat naa ci yàlla ne kon dina ma rey tifleem googu rey ma Allah gis nga de gis nga gaay innahum la yukazzibunak walakinnal kaafiriina bi ayaatillaahi yajhadun li yonent li suñu boroom waxoon yonent bi alayhi salaatu salaam ne gis nga yéeféeri Màkka yii laa yukazzibunak yow du sa yow ci sa bopp dëgg-dëgg xam nañ ne yow li ngay wax dëgg la du yow nga ñuy indi ñoom xam nañ ne dëgg nga ñoo la tuddoon al kenn saxalu kenn saxalu leen suukar kenn joxu leen lem bañ lay tuddal amin kenn du kenn leen sexal dara waaye walakin waaye li am ba des mooy gis nga kuffaaru Quraysh nii bi aayatillaahi yajhadun ñoom aaya yàlla yi lañuy jalgati di ko weddi moom lañ mën dëggam ñoom sa problème ak ñoom yépp mooy yàlla yi ngay woote loolu la ndax avant révélation bi ils entretenaient de très bonnes relations avec Seydina Muhammad alayhi salaam danga amoon ay liens yu baax lañ amoon ak moom ba lu ñu am li leen gënal ci seen alal yi ñu dénk ko ndax buñ ko buñ bëggee mu mu mu waaye nag ban leen woowee ana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bayna yaday adabun alim ñu daal di lay weddi man ndaw yàlla laa kon ñoom seen problème mooy li la yàlla yónni wala kinnal gaa yi kaafir kii yi mushrikuuna yi bi ayaatillaahi yajhadun moo tax xoola xubay ubay ibn xalaf xalafahu llahu fi naar xam na ne inna muhammadun saadiq inna muhammadan la saadiq moo ñu moo gën a xam ne yonent mi alei saatu salaam lu mu wax day am dëgg la moo tax mu ne leen ma ne moom waxoon na ma gaay di dalal xelam naan ko yow sa xel mi dafay newul yow lii day dara mu ne man de Makka waxoon na ma ne ana aqtuluka man Seydina Muhammad maa lay rey kon nag maa ngi wàcc yàlla law basata alayya la qatalani koo xam ne bu ma tufli woon rey ma nan ngay xalaat ci mu jël xëy jam ma ko ngeen naan ma daleen génn dee naa waaye mbir mi ba ba xare bi jeexee ci yoon wi bañ àggee sarif sorewul màkka bi ñu xare bi jeexee ba ñuy ñibbi moom xam na ne day dee waa Quraysh naan dangaa dof sa bopp bee fi newul dara dalu la waaye ci yoon wi bi ñuy ñibbi makka ci lañu dee ba ñuy retourné alayhi laanatullah moo tax imaam ibn Isaaq ne rahmatullah alayhi moo tax sayyidina Hassaan ibn Saabit wax ci loolu wax ci ay veer radiyallahu anhu ne laqad warisa dalaalata an abiihi ubayyun yawma baarazahu rasuulu atayta ilayhi taxmilu rimma azmin wa tuuciduhu wa anta bihi jahuulu waqad qatalat banu najjaari minkum umayyata id yugawwisu yaa caqiilu wa tabbabnaa rabiicata id ataaca abaa jahlin li ummihima alhabuulu wa aflata xaarisun lamma shugilnaa bi asri lqawmi usratuhu faliilu imaam seydina xasaan ibn thaabit daldi wax ci moom radiyallahu anhu ne woon poète par excellence bu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mu ne di wax ci rey gi nga xam ne moom lañ yonent bi alayhi ubay te waxoon na la gis nañ ci xadiis yi ne laqad ishtadda ghadabu llahi ala rajulin qatalahu rasulullah fi sabilillah gis nañ moom lañ ubbee riwaaye yooyu mu nekk ci saxiixayn yonent bi ne mberum yàlla tar na ci góor goo xam ne yonent bi alayhi salaatu moo ko ray ci yoonu yàlla kooku mooy ubay xalaf xalafahu llahu fi nnaar Seydina Saab Hassan ibn Thabit wax ci lool ne laqad warisa dalaalata an abiihi Ubayyun yawma baarazahu rasuul sallallahu alayhi wa sallam mu ne laqad warisa dalaalata an abiihi mu ne gis nga Ubay yéen lii ko dal bu mu leen bu mu leen bu mu leen bu mu leen bu mu leen jaaxal ah. bu mu leen jaaxal mu mujj fii. mujj ki nga xam ne loolu yonent bi alei doon wax mu dal ci kawam këne buur yàlla meram tar na ci kaw koo xam ne yonent bi alei moo koy rey ci yoonu yàlla que mu nekk mu nekk ubay nii la bum leen bum leen bum leen bum leen jaaxal ndax moom wari dëgg-dëgg la xat wari sa dalalata ab yi gis nga ubay nii ak réer ak réer ak sànku moom da koo doon ci baayam la ko doon de façon ñoom ñoom ci biir lañ ñoon xalaf mooy ñoom ñoom ci moom mooy kuffaaru Quraysh yooyu nga xam ne même avant l'islam di ñëw ñoom ci biir lañ newoon ba moo tax suñu borom yónni yonent bi alayhi salaatu salaam ngir génne non seulement waa Quraysh mais al-aalamiina jamaa ñoom ñoom ñu génne leen ajma'uuna min ad-dalaalati ila an génne leen ci réer yóbbu leen ci loolu mu ne gis nga sànkute moom ubay da ko da ko hérité da ko donne ci baayam yawma baarazahu rasul fii nag xam ne nag fa la cànkuteem feeñ dëgg mooy bés bi nga xamante ni nii ci la yonent bi alayhi salaatu salaam jàmmaarloog moom face à moom corps à moom keroog Uhud mu ne ko atayta ilayhi tahmilu rimma azmin wa tu'iduhu wa anta bihi jahulu mu ne yow ubay ñuy wax nga dikkal yu fënëx yooyu sa yax yu fënëx yi nga yor rimma azmin ha wa tu'iduhu naan danga koy tëkku quoi ba naan laa najawtu in najaa muhammadu du ma rëcc bu Seydina Muhammad rëccee tey foog maag moom am ku dee Ibn Qabi'a wax nañ la loolu la lool al-Laythi moom it naan laa najawtu in in najaa Muhammadun ba ni ko ñoom Ibn Umar daal di kari ak Seydina Mus'ab radiyallahu anhu mu rey Seydina Mus'ab daw naan qataltu Muhammadan wa huwa kadhaabun wallah mu ne yow ñuy wax Ubay nga ñëw wa tu'iduhu di tëkku yonente mi alayhi salaatu salaam wa anta bihi yow da ngaa réere yonente mi alayhi salaatu moo tax nga ko doon tëkku mu ne ko nag te yëgoo waqad qatalat banu najjaari minkum umayyata iz yughawwisu yaa aqiilu mu ne hee yow ubay gis nga nii la yonente mi alayhi salaatu salaam rey waay waay waa banu najjaar di waa lamsaar ñii radiyallahu noonu lañu reye woon ci yeen Umayya sa frère Xalaf noonu lañu ko reye woon Badar waa Banu Najjaar ñoo ko rey toppal fële rey nañ sa frère yawit nga ñëw yonent ma lay saar saam far rey la gis nañ ñoom Umayya ibn Xalaf ñoom ak Utba ñoom moom rey nañ leen keroog ak Abu Jahlin Umayya ibn Xalaf moom moom lañ rey keroog Badar rey nañ ko ci prisonniers yi nga xam ne rey nañ leen moom ci la moo tax mu ne waqad qatalat banu najjaar minkum waa banu najjaar ñoo rey ci yéen umayyata sa frère yow umayya ñoo ko rey iz yughawwizu ya aqiilu keroog bi nga xam ne ci lañ koy waaj a rey muy ñaan di di di di laaj naan wallooy yow aqiil bëgg ñu daal di koy dimbali bañ xool ci ci ay ay mbokkoo bañ koo rey wa huwa euh, qad fa'ala ma fa'al min ash-shirki wal wa li mu jëf yépp ci mbon ak ñëw di xeex si ñu jàpp ko mu jàpp ne ay jaar ci wàllu di di neexali bët di lewatali bët tax na mu génn ci mu ne ba mu fa nee di di woote au secours ya aqilu hey yow aqil mu ne yow sa euh, Seydina Hassan di wax Ubay ibn Xalaf ba léegi ne ko non seulement waa Banu Najjaar ñoo rey sa frère keroog ban waaye wa tabbabna Rabi'ata id ata'a Aba Jahlin li ummihuma alhabuulu mu ne wa tabbabna Rabi'a kanta Utbat ibn Rabi'a ak Shaybat ibn Rabi'a ñoom kuddus nañu torox nañu waaye tabbab naa Rabi'a waa ibn Rabi ñaari doomi Rabi'a yi di Shayba ak Umayya ibn eh, non Shayba ak Utba waaye ñoom toskare nañ iz ataa keroog bi nga xam ne ki lañ topp Badar Aba Jahlin topp Abu Jahlin mu diri leen drainer leen ba fii Badar ñu rey leen li ummihim al-habuul ñu topp Abu Jahlin seen yaay nag ñoom ñoom ñoom Utba ak mujj koo xamante ni dafa ñàkk ay doomam nekk koo xam ne sakul sakilatuhum um sakilathuma ummuhuma seen yaay ñàkk leen ñoom ñaar ñu daal di leen faat ni mu gën ñaawe wa afalat xaarisun lamma shughilna bi asril qawmi <laughs> moom am na chance moom alxaaris di frère Abu Jahl bi am na chance am na chance alxaaris ibn hisham ibn mughira nekkoon frère abu moom nag dafa rëcc ba nga xam ne li tax mu rëcc mooy lamma shughilna bi asril qawmi ba nga xam ne ci lañu préoccupé keroog badar di jàpp prisonnier yéen waa kuffaaru quraysh usratuhu faliilu moom moomu ay topp leen fële yéen waa yéen waa quraysh seen seen euh, euh, euh, mbokk yooyu nga xamante ne nii seen seen keroog seen famille seen yéen waa Quraysh fariiru ngeen nekk ñoo xam ne ñu ñu noot lañu ñu ñu boom ngeen ngeen daal daw moom mu daal di moom Xaaris loolu la <laughs> Seydina Hassan ibn Thabit radiyallahu taala anhu daal wax ci wàllu loolu léegi nag ci jotaay bii di ñëw ñu àggale keroog kon gis nañ yonent mi alayhi salaatu daj foofu ci ay blessure ñu àggale waat ci buntu boobu insha allah ba léegi ci jotaay bii di ñëw wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala muhammad wa ala wa sahbihi ajma'in